ñaareel bi mooy dëgg watawaasaw bi sabri watawaasaw bil bi sabr di diggante dëgg ah, ak muñ foog nga nekk ci lool mooy diw warul wax ngay rag galanteeg moom gannaaw moo tax mu ne man du ma wax kenn parce que moo ma jiite rek naan ko innahu xayrun naas moo fi gën du ko def lu tax ba'da shay'in sami'tuhu min rasulillah ginnaaw mbir moo xam ne man Usaama maa ko dégg ci yonent mi alayhi salaam waaw xaalu gars yi ne ko mais wa ma sami'tahu yaqul mii lan nga dégg gis nga ñoom it niñ doon yàkkamtee waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw da leen a wax ak ginnaaw ñoo xam ne radiyallahu anhu du ñu yëkkati lu dul ci dal comme beneen bi pas Sufyaan biñ ci sànq bu mag bi kii ko gi a mag mooy Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri waaw ñoo la ñoom mais Sufyaan bële moo moo moo mag te moom nag moom Kuufa la dëkkoon xam nga Sufyaan ibn Uyayna Kuufa la juddoo mais Makka la newoon Sayyidina Sufyaan as-Sawri nag Kuufa la newoon ah radiyallahu anhu moom ñoom al imaam Abu Hanifa ak ñoom ah <laughs> ñoom Abdallah ibn Mubaarak dañ ko seen taalibe léegi taalibe ñi as-Sawri la <laughs> rahmatullahi alayhi li mu doon wax naan yow idaa istata'ta gis nga boo mënee yow. nga bañ di yëngal nga bañ di yëngatu lu dul ci dal yi di xef di teg lu dul ci dal yi na ko def waaw lépp loo def buñ la gisee nga jaaxal sax wala nga tëdd neen wala ñu wéeroo neen sax ñu lii fan nga ko teg ci alquran ak sunna nga man leen wax ah parce que yonent bi saa saa am na benn bés nii la toogoon wala lii loo yëkkati lu ne mu ne boo manee doo def dara lu dul ci dalil na nga ko def non saxaaba yi radiyallahu anhum loolu muy wax noonu ci saxaaba yi lañ ko jële radiyallahu anhum moo tax mu ne man li ma taayi lii rawatina ko mooy li nga xam ne ginnaaw bu ma déggee yonente bi alayhi salaam muy wax waaw nga gis seen taalibe yi ni ñu ni ñu sawari dégg waxu yonente bi alayhi salaam ni ñu ko ma nii lan nga dégg mooy ñu ngi yàkkamti noonu la ñu war a mel ñun lan nga dégg yonente bi alayhi salaam wax et eh, ñun ñun ñun wal wala yaa ngi la gars yi yaay yonent saa saa am nee na ñuy ñuy avancé quoi wala saa yu saa yu euh, avancé onde bi quoi rajo hadis bi moom wala rajo alxuraan bi bu gars yi kii dañuy gaaw bés ko defoo ngir ba seen conscience day ragal buñ fa xamee taxaw di ko fa dindiwaat di dem ci caaxaan <laughs> dina am lu muy travailler ci ñoom moo tax ñuy gaaw dawal onde bi bu zappe ko bu gaaw tëb ko ko ñoom ñoom dañuy daw waxu yonente bi saa sax dañuy daw waxu yàlla walla iyaazu billaah ki yées nag mooy ki xam ne moom da koo dégg ba pare na dégg naa mais sameen sameen na waaw say naa def la loo xam ne moom la yahuud ya doon def dégg nañ mais ñoo moy kooku moom moo yées waaw dégg yonente bi saa sax naan waaw même bu dee yonente bi saa sax ma sax mais àddina dafa dox affaire yi kooku moom bu dee ne ku xam la ku xam la ku kii moom yéeféer la parce que daa bëgg wax ne waa waxu yonent ba suñu borom tànnaluñu ko gën quoi ay waxam loolu dafa dépassé ba léegi on est moderne kon nag yooyu doxatul dafa désuet dafa nekk loo xam ne dafa sàppi dafa àndatul ak jamono wala iyaazu billah te képp ku wax loolu à connaissance boo xam ne moom daa dégg ab sëriñ buñ ne ab si koo xam ne du dara ñu naan sëriñ la wax ko moom muy répété waaw kooku loolu ci boppam mënuñoo tëb ne waa ji yéefér la waaye bu dee ko xam la conscient ci luñu mu moom waa jooju moom yéefar lay doon waaw ñu ne ko mais lan nga dégg yonent bi alayhi salaatu wa daal di woon nekkoon di wax lan nga ko dégg mu wax mu ne sami'tuhu yaqul mu ne leen dégg naa ko yonent bi saa saa mu ne yujaa'u bir rajul waaw dañuy indi nit ki de yawmal qiyaama bisub taxawaay ba du mooy indi boppam dañ koy xëcc ku war a dem safara moom kenn du la bàyyi ngay dox correctement dañ lay wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara suñu borom nee na ca suuratu zumar wasiqa dañuy dañuy conduire di leen pousse di leen yóbbu waaw alladhina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ila jahannama jëmaleen sawa jahannama zumara ñu def ay mbooloo mbooloo waaw waaw moom dañ leen di pousse di leen pousse di leen jañ eh, mu ne yeneen way saa daal laa dégg mu ne nit ki dañ koy indi yawmal qiyaam léegi mu wax li ñu waxoon sanqoi waaw ñu sànni ko biir safar fa tandaliku axtaabu li nga xam ne mooy buddi di daal di génn léegi nag nit ñi wër ko naan ko mais comme ni muy euh, mbaam ni di wëre fañ ko yeew fa yaqulu ma ayna ñu naan ko mais yaa fulaan mii lan mooy sa mbir ndax nekkoo woon fii la ne alaysa kunta ta'muru naa waaw xam nga bee amuru la woon ndax doon na dañ ne ko ndax doon woon digle lu baax tere ba mu ne waaw dama ko doon def mais du ma ko dig lii dañ ne al ñii dañ koy xam ne parce dañ koo xam ñëw na ko mais est doon woon nekk ko woon doon ñu digal lu baax doon ñu tere lu ñaaw mu ne waaw waaye nag dafa doon digle lu baax de te du ko dikke di tere lu bon dikke ko léegi loolu mooy riwaa imaamu al-Bukhari dinañ ci ñëwaat inshaa allahu taala léegi al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj foofu ci la ñuy gise kan la Seydina Usaama ban jiit ki xam nga kay dañ ne ko boo dikkaloon fulaana diw mais fulaana boobu mooy kan mu ne haddathana Yahya ibn Yahya Rayhaanatu Naysaabuur Abu Zakariya taalibi imaamu Maalik rahmatullahi alayhi muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali kii mooy Rayhaanatu Naysaabuur ah. imaamu muslim ta sëriñam la Yahya ibn Yahya mu ne waa Abu Bakr ibn Abi Shayba yi sëriñam yu bari la ko di jàppal cinq sëriñ la ko imaamu muslim jëlee saway Allahu akbar Allahu akbar waaw ci kitaabu zuhdi la ko ndi <laughs> waaw loolu matte nañ ko kitaabu zuhdi war raqa'iq ci dëddu àddinaak yi yi tooyal xol li li li li ya ba surah yi buntu biñ def uqubati man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'al mbugalu bunt bi nga xam ne mbugalu ki nga xam ne day digle nee naa day mu ne kon cinq si Yahya ibn Yahya an-Naysaburi rahimatu Naysabur mu ne wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak beneen sëriñam bi waxoon naa la Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti hmm, al-asl al-Kufi rahimahullah mooy deuxième sëriñ wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ak beneen sëriñ Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdurrahman al-Kufi ñetteel a ko léegi mu aw Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad moom lañ gën a xamee ci ibn Rahawiya la kon kaata go mu ne wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Kufi gis ñu màgg lañu ci ñoom ñi ñëpp la ko jële mu ne wal lafdu li abi kurayb kantaa nag ñi ñëpp soloo naa ci ñoom xadiis bi waaye kan bi may indi fii man imaamu muslim ibnu al-hajjaaj ibnu muslim al-qushayri an-naysaabuuri rahimahullahu ta'ala kaddu yi fii sama sëriñ bi ma mujjee tudd la Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala Yahya mu ne Yahya nee na wa ak Ishaq mu ne Kanta sama sëriñ bu njëkk bi ma njëkk a tudd mu Yahya ibn Yahya ak Ishaq ibn Ibrahim mooy al euh, ibn Rahawiya mbokk àndandoowu imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah moom la keroog moom la imaamu Ahmad doon wax naan ko euh, gis nañ dem ci benn jeune boo xam ne gis naa ko xam-xam bu la yoo gis nga dëgg la côté càllale dina dina dina wàcc que ñi ko mag yeneen sëriñ yi waaye fekk ba nga fay jële jeune boob mooy kan <laughs> mooy par ak yeneen yi quoi te moom magawu leen lu bari <laughs> yeneen sëriñ yi <laughs> comme ñoom comme ñoom euh, kii euh, al euh, ku kii wakir comme ñoom yemul ni mane lu ñoom mais moo leen gën a féete ndaw mais li ma jël xam-xam bu rëy boo xam ne mooy complété li nga ñàkk ci wàllu sanad muy imam Shafi'i Muhammad ibn Idris moom nii la ko doon wax naan kon ak dem ci moom ah Eh, muy Ishaq ibn Rahawi mu ne Kanta Yahya wa Ishaq ñoom dañ ne axbarana la ñu utilisé mu axbarana Allah lu am solo la mu ne wa qaala al-aaxarun Kanta ñi ci des muy Ibn Abi Shayba Muhammad ibn eh, eh, Abdullah ibn Numayr ak Abu Kurayb Kanta ñoom dañ ne haddathana nettal nañu kan Abu Muawiya ah muy Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di al-Kufi ah rahmatullah alayhi mu ne qaala mu ne haddathana al-A'mash gis nañ ko san Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum al-Kuufi al-Asadi al-Kuufi an Shaqiiq gis nañ ko ibn Salama an Usaama ibn Zayd annahu qaala qiila lahu dañ ne ko dégg fii nga xamee kan ba mu gis dañ ko ñu ne ko mais alaa tadxulu alaa tadxulu alaa Usmaan fa tukallimahu fa qaal atarawna anni la ukallimuhu illa usma'ukum wallahi laqad kallamtuhu fi ma bayni wa bayna ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu wa la aqulu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khayru nnas ba'dama sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yu'ta fala yuja'u rawab bi ci imam al-Bukhari yu'ta bi rajul waaw te moom la imam an-Nawawi indi fii ci fi nga xamante ne ni moom mooy eh, Riyadou Salihine mu ne yoota dañuy indi bi rajuli voilà noonu la ko ndee mu ne yoota bi rajuli yawm al-qiyama fa yulqa fi an-nar fatandaliqu aqtaba batnihi fatandaliqu aqtaba batnihi fa yaduru biha kama yaduru al-himaru bir-raha فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر fa yaqulu bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wala ati wa anha anil munkari wa ati ah te hadis bi imam muslim nee na haddathana Usman ibn Abi Shayba frère magu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Usman ah eh? ibn Muhammad ibn Ibrahim moom tamit nee na nettali nañu ko mu ne boobu haddathana Jarir Ali al-A'mash muy Jarir ibn Abdul Hamid moom itam al-Qaadi Kuufa la nekkoon juge la mu jëla ko ci A'mash ah, an Abi Waa'il moom mu jëla ko ci Seydina Usaama kon fii riwaay bi mooy kooku gaa yi doon mooy Seydina Usmaan la radiyallahu anhu xam nga Seydina Usaama dafa a jege Seydina Usmaan bi nga xam ne ñooy conseil Seydina Usmaan yi ñi ko gënoon a takkook moom moom ak ñoom Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jamii' waaw léegi ñu ne ko mais ak ala tadxul ala tadxulu ila ala Ousmane mais lan moo tax doo dugg ci Ousmane nga dem gis ko xalifa bi fa tukallimahu nga wax ak moom ah mu ne leen ndax da ngeen a yaakaar ne bu may wax ak moom rek foog ma dégg leen wallahi maa ngi wàcc yàlla laqad kallamtu man wax naa ak moom te ci laa dëkk fi waaye fii maa bayni wa bayna li nekk sama diggante moom waaw maa duuna saa ma nekk koo xam ne maa ubbi mbir moo xam ne bëgguma nekk koy njëkk ubbi. mooy li jaay ne walla man daal te tamit du ma wax koo xamante ne nii moo ma jiite parce que moo ma jiite rek ma naan ko innahu xayru naas moo gën ci nit amu mu daal xëna goog ko def léegi lii nag mooy lii nii euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais lan la la lan gaa yi gisaloon Seydina Usman ibnu Affan alayhi ridwaanur rahiimur ibnu Zayd radiyallahu taala anhu eh, naan ko mu ñëw wax ak moom loolu eh, ku mel ni eh, al-Muhallab ah, ibn Abi Sufra dafa daf sharihu al-Imam al-Bukhari sharh ah, na sahih al-Imam al-Bukhari borom xam-xam bu rëy rëy ah, rahmatullah alayhi moom dane moom nii la ko jàppe moom dane lii moo tax dañu nit ñi dañ doon wax Seydina Usaama mu wax Seydina Usmaan ci lan ci mbiru al-Walid ibn Uqba bi al-Walid ibn Uqba benn gouverneur la woon ibn Abi Mu'ayt mooy kàccoor bu mag ba Uqba ibn Abi Mu'ayt ma xojoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nokki gi waaj a arrêté fekk ko ca Kaaba ga foofale te moom la Abu Jahl Uqba waxoon ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ci Kaaba bi doon julli benn bés euh, paawut Quraysh yi ñàkk fulle yi toog mais way kan mooy jël butiitu mooy jëleen boo xam dañ koo sànni quoi dafa dee ay fan ñu sànni ko ba mbaq bi quoi kan mooy dem jëli ko ñëw sotti ko Muhammad sëgg na di julli ne nga bàyyi ko moom sëgg rek nga sotti ko moom moo jógoon fan baata ashqan nas la Abdullah ibn Mas'ud waxoon waaw radiyallahu anhu mu jóg ko gën torox ca ñoom waaw ko gën a ci ñoom te mooy Uqbatu ibn Abi Mu'ayt voilà mu ñëw jël affaire bi sévérité mi fekk yonent waaye saa bi julli waaw bay ba ba Ah, dindil ko rent bay sa jublu ci ñoom di leen di leen ŋàññi quoi ñoom <laughs> kuffaaru Quraysh ñoom ñuy ree nag di kekk nag di dóor nooy di ree xam nga rek sam noon boo gisee eh, sam noon nekk ci metti da koy da ngay kontaan sayyidatu Fatima bint Muhammadin sallallahu alayhi wa ñëw eh, eh, daal di daal di dindi loolu la jublu ci ñoom Uqba boobu nag daa doom bu tudd ci Abi Mu'ayt daa doom bu tudd Uqba te doomum jooju yaayu yaayu Uqba ah euh, euh, mooy yaayu Seydina Usmaan mooy ñoom ñoo bokk yaay mais bàyyi bokkul waaw Uqba ibn Abi Mu'ayt eh, dafa denc yaayu Seydina Usmaan après ah léegi eh, moom mooy euh, comme rek nit koo xam ne yéen a bokk yaay yéen a bokk benn ndey mais papa ngeen bokkul. amaana bu sant Diop yow nga sant Ndiaye <laughs> voilà <laughs> voilà <laughs> oh ba euh, Seydina Ousmane mooy grand frère am ñoo bokk yaay léegi nag euh, al-Walid ma naan wax ba al-Walid léegi nag Seydina Ousmane bi mu nee xalifa da koo defoon gouverneur mais euh, da doon def ay erreur rek waaw ba pare dafa ba pare mi mandi naan sàngara naan sàngara dañ ko cee woon ba ba ba Seydina loolu nag. ak al-Muhallab nag dañu loolu lañ la waaw dañoo bëgg yow li ci jublu mooy mu wax Seydina Ousmane ci affaire al-Walid ibn Uqba moom waaw waaw ndax kat feeñoon na ci moom euh, sàngara si quoi te siiwee woon na mbir moom waaw ba pare gouverneur la woon léegi nag Seydina Usaama ne loolu la ko gaa doon wax naan ko mais doo ci wax ak Ousmane radiyallahu mu ne mais man wax naa ak moom wax naa ci moom mais en secret saama nekk koy ubbi buntu boobu mooy nekk di euh, euh, ba di di di autorité publiquement du nekk ma di ko def waaw déedéet voilà ba pare loolu day jur gaa yi ñeme day wane sax loolu day tax sax moo boo gisee suñu réew yi mooy léegi mais suñu réew yëpp ah que ça soit réew mi ma nekk di France wala sama réew Sénégal mais benn la mooy autorité du président dafa wadd dafa wadd loolu nag waxuma lépp c'est à cause des gars yi mais président yi fi teg ci boppam ñoom ci boppam ñoom ñoo jëkk a dégrader la fonction waaw ñoom ci seen bopp mooy le fait la nekk jiit ci seen bopp ñoom ñoo xorma li muy laaj ñoom ñoo ko jëkk a xotti parce que président boo xam ne lu defuwul kese la nekk daanaka waaw daanaka bayabaay yi nga xam ne lu correct sax ko respecté waaw ba pare bi di di jaay ne moom comme si mooy buur di bu mi alors que suñu réew yi nag nekkul ay loo xam ne ak ak royauté waaw wala yow daal loo kii di di di jouer ci ci institution yi wala nekk di jouer ci ci texte yi ci loo xam ne même bu dee ne institution yi jaay yi gaa may woon nañ ko xam nga ne population bi xamuñu sew sew yooyu yëpp nga ne man mën naa dem en l'encontre de li population bi bëgg def lu bëggul parce que texte yi may nañ ma ko kese waaw ak ñu mel noonu mooy yow yaa jëkk a fonction wala di def maa tay justice bi yaa ko yor sa poche bu dee suñu réew yële moom Sénégal moom noonu la moom waaw gaa leen di fal ministère la justice affaire gaa yi gaa yi les décisions sont déjà prises voilà lu neex gaa yi kese la gaa yi wax waxoon naa la procureur yoo xam ne du ñu saisir lu ñoom toog nañ sa seen bopp li ngay gis France nii dara xew waaye ñu ne président affaire McKinsey bi ah waaye euh, monsieur procureur daal di seen autosaisir loolu doo ko gis Sénégal affaire pétrole ak gaz yi ñuy wax di ko coow dëgg laa dëgg man loolu man dugguma ci. parce que aw ma ci benn xabaar bu may leeral ne loolu am na que loolu dëgg la nit ñee ñu wax na par exemple yu mel noonu est-ce que dégg nga kenn suñu monsieur de Dakar wala de de de de Ba de Bakel wala de de de de Thiès wala de loolu autosuffisance mukk du ñu ko def dañuy toog rek fekk ñoom daal euh, li euh, euh, ñoom daal bu leen politicien bi leen fi teg muy ñu yor nguur gi jamono jii ndax ñoo yor caay bayre bi jamono jii lim leen wax xool leen kese la ñuy xool tam leen di ngeen saisir ko moom la ñuy li ñu waxul kenn du leen saisir loolu nag ak ndëngte la yu mel noonu nag bu amee. ñooñu ci boppam ñoom presque ñooy les principaux responsables yi tax ormay autorité ñu waddal ko waaw bu ñëwee kenn dootu leen déglu kenn dootul bàyyeeti xel seen wax seen wax këyitu risla sax ko tane guy naaw ci air bi waxoon naa la luy risla bu dee xamoo ko ah mais ñoom ñoo ko jëkk def mais tamit yow manoo ne comme que ñoom def nañ loolu kon man damay def euh, damay def man tamit lu dul yoon loolu laa la wax ne bu nañu bàyyi Eh, naan diw deful li mu war a def kon man du ma def li ma war a def déedéet yonent bi saa saa Mawlaana Ibn Mas'ud gis nañ ko fi romb nañ ko fi hadis boobu waaw. biñ naan ko mais yonent bi saa saa biñ naan njiit yoo xamante ne nii dañuy ñëw euh, di di di jël mooy di di di gënale seen bopp mooy asara satarawna ba'di asara dañuy li alal bi yépp bokk ñu ñëw ñoom di ko en waaw yépp nguur gi yoo xam ne alal gi ñépp ko moom ñoom yoo xam ne ñépp ko bokk ñoom ñu ñu ñu ko ñu ñu ñu ñu ñu paacoo ko seen biir bàyyi ñi ci def leen ko waxee dañ ne ko loo ñuy diggal mu ne xam nga nu ngeen def yéen àq bi ngay war seen diggal seen devoir def leen ko te ñoom seen àq bi ñu piitine jalgati ko ngeen laaj ko seen borom loolu da nga may saa wax loolu mooy lan mu mooy ne bu ñu fi nekk naan diw deful li mu war a def kon man du ma def li ma war a def mais bu boobaa yéen a yéen nan la la mbaam di wéq nga ñëw naan da nga koy wéq mais deful li mu def man damay def li ma war a def kanta sama ak bi mu yor ma def li ma yonent may saa saam jàngal en tant que jullit waxoon naa la du ay révolution française yi la ñuy xoolaa ah. ce n'est pas notre modèle ay révolution des bolcheviques Lénine et consorts en 1917 jëm ca mokko ba loolu du suñu modèle suñu modèle mooy suñu suñu boroom ne daal di leen roy ci ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw liman kaana yarju llaha wal yawmal axir ñoom ko mooy suñu modèle sallallahu alayhi wa sallam mu ne nekk na ngir yéen bi gën roykaay bi gën a rafet bi gën ko mooy suñu roykaay te lii lañu wax waaw kon mooy nañu bàyyi naan def comme que deful li war a de il se permet de kii moi aussi je permets je me permets de faire lu neex mooy loolu nañu ko teg fee te xam ne loolu du waxu sax ku yeewu yàlla tere boroom xam-xam waaw ñoom nañ def li leen neex yoneen leen sa nee na seen alal yi di leen tooñ seen àq yi yéen moom envers ñoom ak li ngeen war def leen moom laa la waxoon ne boobu wañ ko gis ma ne la man ku fi ñëw bi ma laaj jakaat bu dee juróom julli la yow leen dama leen di fusillé soxleen ay ay ay soxlaa leen sama bunduqiya bi laay jël sama arme bi laay jël l'arme bi laay jël daal di leen sox tiire leen déedéet doo ko def yow li la war defal sa aq bi ñu yor nag kii nga ñaan ko sa borom nga laj ko sa borom mi nga xam ne moom ki nga xam ne dara nëbbuwul ci moom waaw kon eh, ñii ñu mu ne loolu la mooy ne. Euh, comme que moom da doon euh, naan li def yoo xam ne du noonu te mu ne woon gouverneur am na yu bari loolu lañ doon dugg Seydina Usman radiyallahu anhu mi ko dalee naan ko walla moom euh, lii wut lii loolu la voilà léegi <laughs> ñu ne loolu la nag voilà léegi bi nga xam ne loolu la nag nee na nag Seydina Usman nag loolu la ko gaa ñëw di wax naan ko mais doo dem wax ci Usman ndax doo dikkal Usmaan nga ko mu ne leen ah teg waaw man nekkuma fi di di di di di di di randarante gannaaw ah. waaw xam nga mudaahana mooy li bon mudaaraat nag lu baax la loolu gisoon nañ ko ci masaali bi mudaahana looloo yées mooy ci dëgg la mooy dëgg la ñuy la ñuy teg mais ngir lu neex diw. di ko lu ko neex di ko raayal gannaaw mooy raayalante gannaaw bu wolof wolof waxee loolu mooy caaxaan la kanta mudaaraat mudaaraat nekk loo xam ne lu bon la mooy loo xam ne même bu dee amee am na lu lay wàññi mais loolu àggul ci lu bon du lu bon waaw lu dagan la mais garaawul dina am lu mu la jëlal waaye garaawul waaw loolu mooy mudaaraat du nekk ci lu xaraam de bukk alors que mu ci lu yées lay doon mu ne man du ma def loolu kenn laa ko dul defal même bu dee ne njiit la li am ba des mooy dama koy laay biir waaye nag ci secret sama kem kàttan léegi nag mu ne ci la leen tuddale euh, imaam al-Muhallab mooy wax rahimahullah mu ne ci la leen tuddale nag nettalif ki nga xam ne mooy waa ji ñuy sànni safara waaw mooy mu ne ci kaw loolu comme si Seydina Usaama da leen di wax bu leen yaakaar ne hein man li ngeen dégg ndax saxaaba Yonent bi alayhi salaam la day jàngale waxu Yonent bi alayhi salaam léeg-léeg ca occasion bu leen jàpp nag la ma leen di wax Yonent bi alayhi salaam nee na lii ci ah bu ngeen gisee comme sa mbokk di ko laaya biir ak yooyu que man damay am sa mbokk parce que jiit la rek bu defee lu dul noonu ma noppi di ko xool déedéet bu leen ma jàppe noonu voilà waaw ndax loolu du ma ko lu tax parce que ni ma déggee rent bay saab saab nettali nettali koo xam ne noonu la doon def di digle lu baax te du ko def di digle lu bon di def lu bon la dem safara nit ñi wër ko loolu ma dégg moo tax man jamais Usaama may mel noonu kanta al imam al hafiz kon benn wax ngoom ne loolu moo tax que ne Walid ibn Uqba te Walid ibn Uqba xam nga Walid ibn Uqba Seydina Usman bi mu leer loo affaire bi leer na ko si dafa naan am ñu ñëw témoigner ne ko si ba pare mu ñëw yéeg ci minbar yi di wax wax yoo xam ne day xam ne dafa naan ba kiiwee ci ne Seydina Ali radiyallahu anhu ci mbooloo bi quoi liñ toogee noonu <laughs> ah ñoo jël ko ko mu war koo juger mu leer mu ne Seydina Ali jógal nga dóor ko yaay yi l'islam wax Seydina Ali ne eh <laughs> yaa Hasan ne doom bi <laughs> Seydina Hasan mu Ali nga dégg ko kii waaye <laughs> Seydina Hasan moom mooy xam nga kon mooy Seydina Usmaan loolu c'était pas que xam nga nit ñi tamit léegi lañ bëgg dañu bëgg bu di dugg kenn koo far di koy dugg rek mais c'est normal il fallait mu am ay preuve ça ne suffit pas nit ñi wax te ne léegi waa ji day wu sa kanam il faut mu ànd ak ay preuve mais preuve yi neewul ne sama kii maa ngi moo bokk nay ñoo bokk yee non dafa di Seydina Ali ibn Abi Talib jógal nga dóor ko yàgg yi yi ñuy ku naan sànga mu nañ ko ba dooraa Seydina Ali moom da da dee awa yaa euh, Hasan <laughs> ne Seydina Hasan tey ngaa def lii am yow <laughs> Seydina Usmaan wax <laughs> Seydina Hasan joxe ngànt mais keneen moo ñëw duur ko yàlla waaw mais ba preuve yi leeree léegi nag nit ñi au début dañ naan waaye kii mais il faut nga réunir les preuves ce n'est pas que diw nee nañu waa diw moo sàcc comme ñun ñi nga xam ne noonu lañ mel. ñépp nag di ko dóorante ci réseaux sociaux yeeg fu nekk di ko wax fu ne il a détourné des milliards alors que amoo preuve ma ne wax jooju tegul fenn léegi nag ki nga xam ne moo jiite manu la basé wu rek ci wax bi ngeen wax yi il faut mu fexe am preuve Seydina Ousmane radiyallahu anhu loolu la def ba paree preuve yi mais new fi di di daan naan parce que c'est mon frère non daf ko dóor yar yi l'islam ne moom la ñuy dóor naan ko sàngara bi voilà loolu benn mbir la ku mel al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah moom dane bi pëndee wax ji ci fathul bari waxu al muhallab ah moom dafa jàpp ne affaire bi ah amaana du lii de ci ay teggin gis nga ay teggin la waaw lépp ay teggin la lii ab imaam al-Muhallab wax neewul waa yow lii moom ce n'est rien du tout déedéet dane dane xoolal ni mu ko waxee wa jazmuhu bi anna muraada man sa'ala Usaamata al-kalaama ma'a Usmaan an yukallimahu fii sha'ni al-Waliid maa araftu mustanadahu fiihi waaw wa siyaaqu Muslim min tariiqi Jariir an al-A'mash yadfa'u wa lafzuhu an abi wa'il kunna inda Usama ibn Zayd Usama ibn Zayd fa qala lahu rajul ma yamna'uka an tadkhula ala Uthman fatukallimahu fima yasna' wa saqa al-hadith bimithlihi imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne man nag imam bi al-Muhallab rahimahullah dogu yi mu dogu ne Seydina Usman Seydina Usama lañ ko doon wax mu wax ci Seydina Usman mooy mbiru al-Walid ibn Uqba ah, man de gisuma fan la la ñuy gis laayam lan moo ci sanadam lan mooy étayer wax jooju gisuma ko waaw te nag ku wax li nga xam kenn du la ngañ dana man xaw ma xaw ma maa araftu mustanadahu fii xaw ma ana ci lan la la la sukkandiku ci wax jooju muy wax xaw ma ko gis nga contexte mooy siyaaq ni mu ñëwee hadith imam muslim mais ci yoonu jarir amit amit armash moom day dàq day <laughs> lii nga xam ne moom la al-Muhallab wax ne euh, ci mbiru Walid ibn Uqba lañ ko doon wax mu wax ci Seydina Usman mu mu ngi jaar ci Abu Wa'il mooy Amash mu jële ko ci Abu Wa'il rahmatullah alayhi mu ne dañoo nekkoon ca Usaama ibn Zayd benn waaye ne ko mais lan moo la tere nga dugg ci Usmaan nga wax ak moom ci li muy mu ne ci li loolu dafa contraire rek que ne kon ñee li taxoon ñuy wax mooy na wax ci mbiru ki nga xam ne mooy Walid ibn Uqba parce que bu doon Walid ibn Uqba kenn du dafa ci li muy def moom Usmaan ci boppam radiyallahu anhu na na Usaama wax ak moom ci li te nit ñi jàpp du noonu loolu la wax ji tekki waaw. <laughs> ndax Seydina Ousmane en fait suñu borom na koo nattoo benn affaire mooy dafa nekk koo xam ne gis nga ni mu lewete noonu ni mu lewete nekk ku sedd lewet tabe baax borom bi da koo nattoo benn mbir mooy nit ñi ci deram lu ne lañ ko doon wax ñu bari waaw. moo tax Seydina Abdallah ibn Umar te yii yëpp waxoon ko leeraloon nañ ko moo tax duñ ci duggaat bi ñuy gis tarjama boo ci bëggee lu dina leer tarjama Seydina Usman foog naa saxaaba yi ñu def yëpp moo ci gën a wut saxaaba yi ñu def li tax nag Seydina Abu Bakar ay Seydina Umar Seydina Ali Seydina Umar sax gudd na tuuti waaye Seydina Ali ak yooyu su Seydina Ali ak Seydina Abu Bakar ndax moom la njëkk a tàmbal sa boobu dañ naa dañuy wax lu tuuti rek jàll mais après nag comme que dajaa dajaa ji lay kat kat yu mag yi li ñuy wax ci àqam ñu doon foofu ak yeneen yu bari foog ñu étalé wu ko mu yàgg ba ni ñuy ba ni ñuy wane alxaq bayna rukaanil baatil génnee li nga xam ne mooy dëgg ci biir jaww yi nga xam ne moom la nit ñi neex ñu jaww voilà. yii yëpp waxoon nañ ko fa te leeraloon ko fa walillahil hamdu wal minna mooy borom bi da koo nattoo woon nit ñi di dal ci di moom lu bari. moo tax kii ne Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne gars yi dañoo wax Usman rek bari na lu ñuy waxal Usman sama baay Umar da ko doon def mais kenn ñemewul wax parce que huwa Umar xam nga Seydina Umar gars yi ko ragaloon <laughs> inna shaytaana yaxaafu minka ya Ibn al-Khattab yonent lay saa saa nee na Seydina Umar ne ko est-ce que ne ko yow doomu Xattaab gis nga seytaane seytaane Iblis ci boppam da laa ragal yow waaw. <laughs> te comme que façon yi wax yooyu yépp ci làmmeñu saytaane moom la ma ci seen làmmeñ yi moo tax doonuñu woon ñenee wax Seydina Omar radiyallahu anhu doonuñu woon ñenee wax de ci loo xam ne dëgg la ci am ñoom ci seen bopp seen gisin bu juunu bu dëgg moo tax ñu jàpp ne moom li def noonu loolu ñemewuñ koo wax Seydina Omar même buñ amee dut ñemewuñ koo wax ndax dañ koo ragaloon kaanu moom xëy ba duñ doon dégal gaari ko ragaloon dafa ñëw lewet na ku sedd ku nooy ñu ñu gaa yi xool jóge ca Seydina Omar mu nga xam ne gaa yi hur sawaay day boo karam <laughs> xataa ci biir saaba yi sax day boo karam bi naan euh, Seydina Abu Sufyaan radiyallahu bi mu ne Ziyaad ah <laughs> ne ndax wax ko Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina Ali ne ko lu tax taxawoo ne yaay bàyyi mu ne ko damaa ragal ci minbar bi laay rek laa ragal muy yii Omar laay ragal yii war bu déggee maanaam Abu Sufyaan maanaam laaw laa jël diw dal taw kon naa ko loolu te na te jaahiliya quoi moom duumagulul sax ndax doo kooku loolu muy judd la première ci gàddaay yi yore tooy naa bi gàddaay année boobu ko mais xataa doom bi mu am bi mu ne moom la am jamono yoo sax nee na yee nee na Seydina Ali yee wax fan naan maa ko jur ci minbar bi laa ragal mu ñoo rawatina te loolu mooy bon bu ko léegi imaginer ñeneen ñi nga xam ne lu ñu saxaaba ak ñooñu te bu na Abu Sufyaan nga wax nekk ko si loo xam ne bon mais nee na yii mukk mooy loolu la léegi Seydina Usmaan nag gaa yi dañ koy waaw gaa nga xam ne dañoo ñëw moo tax ñu doon contestation yi bari lu mu def gaa euh, fii lañ la fii maa yasla ci moom li muy fii nag al imaam euh, al-Hafiz dane moom lii la jàpp ne lii la lii te la mooy lan mooy li nga xamante ne nii waaw moo tax mu al al Kirmaani moo tax wa jazamal Kirmaani moom itam ci saari fi lañ